farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-baab fi al-baab ath-thaalith fi al-adab wal-fadaa'il fi faslun wa an takuna farihan bilmun'imi shukran wa bin-ni'mati dhi ni'ammi li annama an-ni'matu kanat minna minhu ta'ala najtadihi al-janna mu ne ba léegi bokk na kon ñu ngi woon ci ñaareelu àq bi ci àqu tolluwaayu jaam bi gisoon nañ bi ci njëkk mooy jamono ji nga xam ne borom bi dafa koo xéewale jaarale ci moom manifesté woo feeñawoo ci moom ay jaamu yàlla yu mu ko xéewal yenqiwal ko ko mu koy def ndax bariwaana ko mel ni moom ne jullit la sax te ba julli jotee talu ko walla moom am na loo xamante ne xelam a ngi ci mais defu ko borom bi yow xéewal la yow nga jóg def jaamu yàlla ji wala koor mu may la loo ko def am na ñoo xam ne am nañ santé dara dalu leen te defuñu ko yow borom bi xéewale la lool lool am na noo xamante ni nii ay àq la yoo xam ne yoo war a sant ci sa borom tabaaraka wa taala ci loolu la ak di ko sellal ak bañ a nekk koo xam ne da ngay aaw sa bopp. léegi nag mu ñëw ci beneen àq bi mooy beneen bi nga xam ne taxawaayu jaam bi jamono ji nga xamante ni borom bi daf koo defalal la mooy ñaareel bi te ci lañ nekkoon waxoon nañu li nga xam ne àq yi ak nan ngay def ak moom léegi nag muy continuer wax jeexul woon mu ne wa an takuna farihan bokk na ci li nga xam ne jaam bi cam si nga xam ne borom bi moom la feeñal ci loo lëlee defal ko xéewal yu mel ne le ginnaaw bi mu nee nag ma sant waaye na nga sant jaam yi voilà léegi loolee mu ne wa an ba léegi bokk na ci cam si ni muy mel mooy mu nekk wa an nga nekk yow farihan aji koo xamante ne dangay ngay waaw bil mun'imi ci borom bi nga xam ne moo la xéewale nga kontaan ci sa borom ci sant boo koy sant shukran di ko sant voilà sant mooy kontaan ci xéewal gu la bi defal mooy sant ko nag waaw waaye it nga kontaan wa waaye kontaan ci xéewal gi nga xam ne moom la la defal waaw kontaan ci yàlla mi xéewale mais kontaan ci xéewal gi mu la defal waaw mu ne day ni ñaar yii am ni mi nag leen matal waaw kontaanal ci borom bi ndax lépp lu jóge ci borom bi lépp daraam tuutiwul qaliluhu <laughs> laa yuqaalu lahu qalilu lépp lu jóge ci borom bi tabaaraka wa ñu jàpp ne lu tuuti la kenn du ko tudde lu tuuti ndax amul luy jóge ci borom bi nekk lu tuuti waaw nga kontaan ci xéewal gam la defal ginnaaw bi nga kontaanee ci moom mi la xéewal mu ne li anna man ni'matu kaanat minna minhu ta'ala najtadihi aljanna mu ne li anna ma ndax li anna ma li anna ma ndax dëgg-dëgg gis nga xéewal gi yim la defal noonee moom la la feeñoo kaanat minna ak mayam kese la xéewal boobu mayam kese la gu dara raxu minhu gu tukkee ci moom ta'ala moom kawe na te yéegut najtadihi léegi nag bam ñu ko defee dañuy fexe nag di ci sàkkoo di ko laaj di ko jaarale ci xéewal joo jële sant guñ koy sant aljanna aljana waaw di sakku aljana waaw gi nga xam ne moo bëgg ñu ñaan ko ko voilà mu ngi noonu ne mu ne laa tafraxam biha li nayli garadik fa innahu idan biha yamkuru bik mu ne nag yii daal la digal ne lii mooy àq ya waaye nag am na yu ma lay mooy ndax loo ko moytandakuwul rek yow da ngay bokk ci ñi nga xam ne dañuy fàtte yàlla mi nga xam ne moo xéewale te la da ngay boole ñaar di kontaan ci xée ki xéewale mais di kontaan ci ginnaaw ba nga xam ne moom it nga sant ko sant kam ko jaarale waaye bu dee nag walaa tafraxan yii nag nanga ko moytu ngal la waaye bul nekk di kontaan bi bihaa yow sa kontaan te ëpp ci xéewal gii la borom bi defal kese li nay li ngir rek jote xaradik mooy yow sa objectif sa bëgg-bëgg kese ba nga jotee daal nga kontaan ci fàtte nga yàlla te defoo ci xéewal goo gële loo xam ne ak jaamu yàlla la borom bi defal la ay milliards nga bëgg bëgg ci milliards yoo yële au lieu nga sant ci yàlla du rek wax alhamdulilah ashkurullah du loo kese de sant naa yàlla ma non non mooy xi mooy alal jooj nga koy def fu dagan def ko foo xamante ne nii mën nga cee dimbali sa bopp dimbali ci jaam yi def ci chantier yàlla yi loolu la ak ak yi ci war ay zakat ak yooyu nga génne ko ci loolu mooy sant nga yàlla waaye nag di ci di ci bëgge bëgge gu jégg dayo goo xam ne jaaduwul mooy nga jël ko di ko tànn bee rek ñu lay gi ay sponsoriser ay lambak ay yi nga xamante ne ay match jël ko di ko dugal ci ay pumeeg ñëw di ko jënd ay entreprise yoo xam ne ay sàngara lañ fay kii bi nga naan damay investir ak yu mel noonu ak foo xam ne entreprise yoo xam ne seen mbir daanaka yow ay ribaay kese la nga jënd fay action yooyu yëpp mooy di kontaan kontaan goo xamante ne nii yow daal laa tafraxan na lool nag laa lay tere bul mbokkul kontaan mukk bi xaa ca xéewal gëli nay li garadik ngir rek yow jote li nga xamante ne nii mooy sa nam nam kese fa innahu cëy bu boobaa boo ko defee ba fa innahu moom borom bi idan bu boobee ya bi boobee bi ca xéewal mbugal ga lay jaar yam kuru big daa nekk koo xam ne daf lay tëralal plan plan la la teg jogi la joxee xéewal googu ngir yow jàpp la loxo ci poos moo tax mu ne moom sëriñ bi radiyallahu anhu wal tasta'in biha ala taati tahwil karamata la dal waaw te nag na nga sàkku waaw bihaa jaare ci xéewal yi di sàkku borom bi dimbali la ala taati mooy na la dimbali jaare ko ci xéewal gii mu la jox yàlla na la dimbali nga man ci xéewal ji nga ci jaamu yàlla comme yiñ la wax cànk di ko def ci chance yoo yële ak def ko ci yoo xam ne ay topp yàlla la boo ko defee de bu baax tax wi te nga xam ne say xalaati bopp rek ak utal conseil yu la neex ngir parce que alal ji bari na yooyu moom bu ci borom bi bu ci ndimbalul yàlla duggul yooyu nga mu ñu lay wax naan la yu baax la jënd lay immeuble yoo xam ne danga ciy dimbali boo xam ne pour étudiants yi yow dimbali leen ko ñi nga xam ne dañu am problème u logement nga def leen ci nga xam ne di leen yoral loolu xam nga lu baax la mais loolu lépp bu la ko nit ñi xelalee wala nga am ko bu ci borom bi dugalul dimbalam loolu lu mën a antu kon nag ñaanal borom bi da mu dimbali la jaare ko ci xéewal gi ala taati ci jaar di ko topp di jopp yàlla yi tax wi cëy boo ko defee di nga am ne di nga moom di nga am alkaraamata teraanga la dal mamaati keroog bi nga xam ne ci ngay génn àddina di nga ay teraanga mu ne amma tawaaliha min arrahmani ma'a al-isaa'ati min al-insaani wa aadami shukri falistidraaji tatil fata duuna qadaa'i al-haaji mu ne kantaa nag amma tawaaliha min arrahmani kantaa yow xéewal yi di dikke di la dikkal rek waaw say mbir di dox ñu naan sawaay vraiment temps yi son entreprise waaw moom moo nekk p croissance am bi mu joxee chiffre d'affaires am annuel waa ji bon waaye yow fii yëpp moo fi ëppale masha allah yëf yi dox mu ne loolu nga xam ne yow xéewal yi day tukkee ci borom bi nga xam ne mooy borom fees dell ak yërmande di dotteeku ci sa kaw al au lieu nga nga nga nga sàkku ci moom dimbal di ko ci jaamu waaye maal isaati yow fayewoo ko dara lu dul di ñaawe waaw gu tukke minal insaani ci nit ki bi yàlla defal loolee mooy di ko def fu xaraam di ko yàq di ko dilapider waaye di ci di ci tooñ ay nit di ko utiliser di gën a jënd ay ay suufu jàmbur yoo xam ne danga leen a tooñ noot leen fexe ñu ñu ñu jaay la ko ci par force jaar ci ay ay ay notaire yu mat wala ay huissier ak yu mel noonu voilà nga def loolu ñaawee yow xéewal gi la borom bi di dotti na wa adami shukri ak ñàkk di sant yàlla ci lim lay defal lii lépp nga nekk ci xamal ne loolu lan la falistidraaj yi waaw loolu na la leer ne loolee nga def loolu lépp lan lay indi loolu ak jay la tati alfata bi nga xam ne mooy dikkal jamsi duuna qada'il xaaji kooku na ko leer ne loolu du ko faj lool benn aajo mooy ne loolu ak jay la bu yaakaaree ne nag mu ngi ci óolalaawam parce que affaire yee ngi bari boobu xamagul kéw ko xamagul li borom bi ne sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin gisoon nañ ko fan yële ne ñii xel xelséef naa leena di jay min haythu la ya'lamun ba foo xam ne ñoom xamuñu ba ma leen di jàpp loxo ci ci poos wa umli lahum ma leen di ndànku rek ñu nekk ci seen ci yi waaw inna kaydi gis nga bés bu ma leen jàppee dinañ xam ne samam jàpp allahu akbar waaw matiin lu dëgër la waaw la borom bi di dóor loxo ci poste gaay dootuñ hein dootuñ mën a tee daw waaw moo tax mu waxoon ca suuratul an'am mu ne gaay gaay xoolal li ma leen di def fa lamma mu naan fa lawlaa iz jaa'ahum ba'sunaa tadarra'u walaakin qasat quluubuhum wa zayyana lahum ash-shaytaanu maa kaanuu ya'maluun fa lamma nasuu maa dhukkiruu bihi fatahnaa alayhim abwaaba kulli shay xatta ida farixuu bima uutuu axadnaahum baxta fa ida hum mublisuun mu ngi lool la ci gàttal mooy lañ waxoon sanastadrijuhum mooy loolu borom bi da leen di defal ay mbir ubbil leen bunti xéewal yépp baa naka seen lépp di dox économie sociale bi euh, euh, insécurité bi wàññeeku affaire yi di dox yu bari daanaka daal ñoom lu ñu jublu rek mu baax waaw fatahna alayhim abwaaba kulli shay bañ fàttee li ma leen di fàttali ci ay mbugal waaye ci ay xéewal yu ma leen def di leen teg di leen teg ay daan di ko wan ne ñii te ma ñii jaaroon nañ fi ma def leen nii di leen fàttali ko mbugal yi ma teg ñenn ñi waaye seytaane ñëw taaralal leen li ñuy jëf ne leen dara newu ci lii day wane ne yéen yi ngeen nekkee ay yii moo baax ñee nekkuñ ci dara l'islam tous bañ fàttee lool nekk ci liñ ne suñu borom di leen jay ubbil leen buntu xéewal yi nag